ku sagoo la doo fi jawaabi abdaladim la tafalaw tabaraka wa taala li Musa ibn Usman taaba alayhima rahman قد حال موسى خادم القديم لمن نوى حدم القديم يا سائلي عن سببي تأزيمي يوم الخروج سيخنا القديم من داره تطعى بمكباري بإذن خالق البرايا الباري xarajtu yowma sabti zamini asar li xidmati lmuxtaar wi daari safar taarix ba mooy junni ki ñetti déeméer ak fukki at ak ya doolim bee wóor su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete ndax ñi nelaw seen xol yi dellu wéeri mbir day laaji xam lu mu xamul laaj leen mbirum ki leen amal lu ngeen amul gumbay njaccaar laa ngi tee ngeen ne wedam man ku xamul laajul ku xam xaw layam ku toppatul yàlla na toppe laayam baalu ko dal bum ku xul nan jéema topp yàlla toppi ndigalam te jéema daw saytaane xamee dugalam te jéema roy roy lu rijaalu laayi te jéema rey lu kullu jaani laayi alxayra fi maxtiiroo muxtaaroo laa fi lasiinu foosukum taxtaaru xajaakum min al ilaahi nooru ban baa jagoo kurwaa lasinda nooru ban baaji aarat nooni yàlla jahraa fil barri wal bahri la daaro seytaane ba neex ak bakkan ak dunyaa ku leen fetal daane nga noon yu bon yo ban baaji aarat ñoom ji aadu nafsi booba sëriñ saa ngi konaaf yo bisi xaataltu fil bahri la seytaane takkabu oo xayral waraaw taana noobal bu engagé ba xeex ca guerre ba niroo ulëgi civil keroog payoor ba waman yu haajir fi sabilillahi mbóot maa ko yóbbu foofa doona lay ma wax la waral magal ga nga xam ne seex ban baareel demam ga taarix ba ama jëy sesin mooy at ma moo di lelub la defaloon kalima fi daari defal ko Ibrahima ba yàlla buur ba farataal ak tamxarit may na ko gaay mbakke bi xidmatil xadimi lil muxdoomi fil baari farlu leen ilaa tahsimi la daam wesar ca góot yoonu géej ga laay bëgg a ngeen xam ne ban baay géej ga boo ko xamul yëral ja saawu sa kóor jawaabu abdalaay loola moo nee doga nag dem gi waroon na te kon bilaay ñépp dem niiraan ngir booba doomi soxna kaanu di daguuri seewi fam na saanu jaxasoo kàngam yi ak nasraar ñii defi xaali ñii di ànd ak naar soxna dal sampi daara te dongo ya jigéen ña mel ney saara siree mu ànd saara yendu caawo ndaw jaxasoo ban baara caawo sëriñ si ànd ak wuur daane ñele tux di foon ñele doxaani ñele wañulu ñeley bandaani ñele di taryaaxi ñeley waañaani góor ña ak jigéen ña jaxasoo di jaaxaan lamba ya gor sabar yépp jaaxaan kenn amatul xasdu li waj ilaayi kaan ak fóore faf di jaani laay lislaam di jooy ikat ba génn gàddaay ci soowu jant mel ne lambaay cheikh Bamba dal ñaan ci barkeb jiili ne yàlla maay safiyu kullu jiili maay xaadimu rasuul bi soodaani maam ram xarnu bi xani buur yàlla dal siñe jox yoneen ba mu siñe gaaya dal jiital ban ba liisaanu aal dal di waxanteeg ban ba ci saaru yuusufa mu téeñu yan ba ban ne maay na ma dalab lislaamu sëf ma jóor ma danaa jaamu yàllaa ne astaxlisu teg li nafsi maa gën a ci yen bi doona absi keroog la ñaan buur yàlla yoonu géej ga ngir gëlla géel Mustafa may géej ga ngir booba wuur yaa ngi koy xëccoog sëriñ si kàngam yi ak tubaab yi naa ko merci dinaa kilaaxira di ko gëroo ku ne maa koy jël te sama goro ba xooli moom ko irkan jàngal te jublu xoon te wuur yi cëy ban banaa ko asbiyal hilaawo dahran wala ilaha illallah man yàlla doy te doy ko maa hindakum yan fadu jàng naa ko man yàlla doy te doyloo naa ko maa hindakum yéen fa du jàng naa ko billaay man xalal du tax ma jàng jàngal ma saaru hóot ndekon doo jàng billaay taxalaay xanaa yow xalamoo la tarkanoo ilaa lasiina salamoo xaalool yarkan mooy jawaabi xaali ban baa ko tontu woon wa xaali keroo la ban ba giñ banaa billaahi tey fasana addina jublu laahi axbalati dunya illaya xablu wa bihtuha fasaara ani kablu wa bahda oo anniya adbarat walam amil lihaa li kawni aadaara zalam wa bahda oo li axbalat wa inni axbalatan lillaahi wa bxaamini duma ko bahda sawji maa ko batt na si góor mbulang ñooñ xat biitu lesi la daana saara tura bi maa la dallaay law mool tura waylun liman ilaa nasaara maala li yanaala min aw maala huwa wali ansaara lam yahbudu yahuuda nasaara keroog la ban ba téeñu fab yanam ba wettili ko yàlla ba dem maayoon ba ngir ba garamu jamono yoneen ba tuuba liman balaxa moo di ba yen bañ yenoon xut bu yaag lab daale te attanuñ ko moo ko fab raw gaayo dankañ di wii te tawatul balaayo suuratul ahwaani laam ci laayo sëriñ si naaqis lañu ban baay kaamil mbër yépp suq lañu ban baay kaabal man sàkk fii saali kafal yu jarribi waman yu jarrib baa abi taxaru bi jaayante naak yàlla te dootul xàcci rijaale seere nañ ko mus la sajj taxoon cheikh ban banaa yaa xaw mi sababu xaybati am réew mi sababu xaybati an allaha arada an anala min ujaha wa an akuna saafihan li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawme ca moomaat la ba say ci baare bi ismi xaalixil baal baari fekkoon na taalibe gor ca weelo morom bu gor ba góor gu ba mu amee juróomi weer fa baare du duggi xalwatu di ñaan lil baari saytaane dem ruuxale koog nasraane ne leen lay fere fi soodaani tubaab ba yónnee fa wisub lu kër ga di seet balak doom gis fa téere warga ca mooma at la yàlla xar seen xol ya def ca ragal seex ban ba soppi xel ya ca mooma at la yàlla xiir borom ndar moo sëriñ tuuba mu wij leen ban baa yabal maam Ceerno Ibra Faati muy ji ndar di nuru gaynde baati mu boole ko waa ñu naa dem kebe tubaab ba naa leen ban balaay fa bi ebe ba mu demee ndar noon ba yër leetar ba ne leen garab wanqaas mooy tiitar ba danaa folet wanqaas dajji buut ba sanni ci xalla ba tasaare tool ba ma abdaloo kalaame koog boom ndar ak Ibra Fatim Saar ñu dëkke dër dër jortoo ko lam de julbe buurum ñooro mbaa seyxu Maalik ba imaamu ñooro mbaa seyxu Abdu Xaadiru Tijaani maxare Samba Saajo fi jiraani ca mooma at la teeñ tanoor kalaame seexi bawal ngir bëgg a fay lislaam jarbaat ba moo jébbal woon dem tuubi ndey ja di jooy mu naa ko tuubi ruubi Cheikh Babacar Cargaan sëriñ Moor Maane sëriñ Hali Juuf ñi ko daane keroog da a woo pencum lambaay ne leen danaa leen laxasaay keroog da a boole sol ci buur mbal ñu kenn kennoo farba jaa ngay dar muy bocci ay gobar di feeñal dam di boole dóor ak yeew am jam kenaa bareen seex ban ba mbaama ren di murid yi yëpp ma nga naan ba man di murid ko ban ba nos naru yi yow ma xalastu yow faral tey nooy sëriñ ma mar naane e ko tontu booba ne ko da ngay kàcc danuy dem Tuuba solli la tey tekki sa ndomboog tànk moo gën lii nga wax noo dajeeni tis penc ma daal di jaxasoo murit ya xaacu mbër ma daal laxasu murit di ñëw tubaa xibaar ko ban ba mu xëy na ñaanal ko tas naajal ba ca doye dem kalaame ko borom ndar mu naa da ngeen ba mel ni aw dër ab la teeñ tanoor ndër meelu booba la rey mu semeni wëndeelu keroog la gàddaay utiréewum nooro di fekk lam de jul be gaaya liiwu ba mu demee ba weefu réewum saalum ñu war ko mbër ma del sifal ne maalum keroog la fekke ban ba ngir tuubal ko seex ban banaa muriiti ween jëggal ko ca moomaat lañu ko mu dem ndar mu se volontaire ñëw këram dal koy dar mu dellu ndar tubaaba faf nandal ko kaasi posen malaaka faf mandal ko mu del si baan keroog la wujji yàlla yaa hajaban maa yem sëtam maam bal ca mooma at lañ génne seex yu tuuba di aaya jëlli di aaya toor ba taalab sëriñ bi dal di fay fa tuuba ak cey te ka uuteeg booba ñu dal woo sëriñ bi boole ak samba buurub jolof mu daal di ànd ak ban ba mu xëyee ilaa safar yàllaa ko booleeg Mustafa ak alu badar keroog la yàlla xaatabanteeg ban ba haali wax ko yan ba laayey wa is yamkuru fil anfaali la jox jibril fil ahwaali bamba ko maam ceerno fi riwaayo moo ko doon xibaar borom wilaaya na nooni màkka ya defoon njool màkka la nooni mbàkke di def njool mbàkke lañ xaatabante woon xalal li saari la xaatabanteeg ban ba fil asraari karoon ni woon muhammad al makkiyu moo fi yebal si ahmad al makkiyu bisub keroog la daam rañaane baari fajari gaaw ba ma al abraar dajeeg tubaab ya dal yendu jeewal fanaan fa boote rëy na dun ko nee keroog la jëkk a gis badar ba mu xëyee suba la ñu ko dar keroog la we asmaawu ahlu badri booleeg muxaddimaat bu réy bi natri bisab keroog lay jàngatel xuraani alal hidaa ba jaggi ya daane inna wallihi yallihilaahu laaya yàlla daam fanaane ba ca saalihiina ja ayasa min allahu hinda jeewali iblisa isnaadaytu oo beawali ba mu xëyee ba sundamal waa kotti sandarma say rambal tubaab yooyu fokki la wax sëriñ mbaay géy sëriñ maamur faal xaaj yàlla wax ci saaru lan faal isaa laqitumoo la siina kafaroo wii leen bu leen dellu gannaaw faltan siroo nee na keroog ngelam doon rambal jibril yor gogam moom la àndal ka ànd ca burdu wa fardoo moo doon doxinu fas wa ban bàyyi fardu neena keroog ba mu rañaane ko kii bayandulu goo gisatul waa Mbakke buur yàlla xaatabante na ak moom laaya isaa laqiitum fi hatan ni kaaya keroog layandulu goo riiw naa ko teenga fetal jihaar mu naa banaa ko yàlla inna laa teg yu daafiw ani la siina amanoo ngir saafiw yàlla inna laa te ju daafiwu anni la si naamanoo ngir saafiwu fa la julee keroog salaatul asri inda safinati bi xayri udri bam sëlmalee la tabbi gaal ga jëm ndar di samandaay ab jant baa weeru barar gaal ga di daw machine ba dal di sabaal subhaanahu ban baay boroomi lahwaal subhaana man fil barri wal bahri maa ajral jawaariya wa kullan jamma subhaana man lii jaada bi safiina fi xidmati li saahibil madina subhaana man yooliju fi nahaari alayla wala fraar fi lisaari keroog ba seex ban ba fanaanee ndar géej buuse jalaañoo cëb dënam ban baay géej ilaa nabi wajahtu xadlu bi ndari ma xat ka faani yol idoo kol ka dari nee na keroog ba mu nuyoog boroom ndar la ko boroomam dal di wax la muy nar faasbir kama sabara hawlul hasmi lañ fa xaata bante ban bàyyi mbër mi mu dal di jaari kër amat xuraysin ngir la mu callaloo ca ñooñ xuraysin cheikh ban ba julli na fa ñaaru rakk ñaan fa boroomam ngërëmal njool makka keroog la taalif xasid ak asiiroo ca mooma at laam sëriñ basiiru keroog ba muy taalif banaa xuruuru ndawal borom ndar woo ko mbër ma muuru yet nang yoroo ko ñaanal dappel borom darub gan am na moo appal xaniitu billaahi anil arbaabi wa bi muhammada anil asbaabi la ban yet nang ba wax ko duudoo antal pareet ba mooy borom tawhiidu keroog la ban ramu duudu sekk moog yaari way juróom ya bul ko sikk sax na fa ndar weeru diggee ko gàmmu ba mu xëyee la daal di xëy grammu ñu daal di koy jalax mu bi ndakaaroo ca alxemes ja noon ya dolle waaru bisub keroog la jëkk feeñal xar baax ngir Moodu Njaay maa dee la woolu cim taax wan ko asiiru ne ko yaa may seere damay liggéey leema del si jéeri yowmal xiyaam maay rammu ahlu barri moo tax damay rammu ji ahlu bahri te feeg ba may dellu si doo faatu danaa la fekkaan ndar li lay haayaatu bisab keroog lañ koo dugal gaal jeere mu jëm ndakaaru ban mu jiiri hallamani rahmaanu bi safina bi hannani xadimu sil madina fi laylatil jum'ati lañ ko tabal ci néeg bu noon ya ko lambal mu lamb ay gobarak ay rabbu ñu duñ ko fa dem mu des faag rabbu mu dal di jublu xebla daal di kabar nee keroog mante su joon ngir tartar fa saaru baqaraat himraano jibril ti jinnee ba lel fa yaari guddi lekkul naanul lulul ci leeri yàlla kooka naanul nee keroog gis fa sun jaara mu di ko ñaate di ko dolli daara nee keroog gis na mu dee kolol di su ko xam ku weddi lii laajal sëriñ Moor Penda moo fekk waxtaan wa keroog moo banda njool makkanaa ko xaramal sahaaba bu tudd am setu xitaaba njool makkanaa ko xaramal sahaaba bu tudd am xitaaba nee na jibil mikaahil kasaaka asraafil asraahil ñëw nañ fa ngir bëggaal nasraani ci xeeti alngëri maaniraan looloo taxoon cheikh ban banaa ca woye wa akawtu hanhum loolu doy na wa isaa sakartu saalikal mabiita wa saalikal lamira wa suboota xaarab ilal jihaadi bi larmaayi nafsi walakin sabba annal maahi tubaab ya woo ko boole koog sandarma bu tudd ibra binte géy ngir wor ma mu boole koog soxnaam su tudd haana fay mu di ko toggal yal na yàlla xëy ko fay borom ndaram ndakaaru dal koy woolu bu tudd capitaine nan ko muulu keroog la doon bëgg a noon ya njool ma kaaye ko mu jegal noon ya mag naa ko inna allah teg yu daafiwu ani la siina mono yaa saafihu cheikh ban ko asbiyal ilaahu wa anta laa ilaha illa allahu lii la nu ban ma way ko man mi sulli ay jalooreem bisum keroog lañu ko génne foofu yóbbu feneen mu fekk gaynde buufa ñu boole ko gaynde ga tëj leen booba gaynde ga mel ne xar mu gis borom ci tuur ñu daal dafa yebal sandarma muy xontu gaynde ga mburóog tàndarma ba mu ñëwee fekk sëriñ bay julli ñëloor galaa fa kanamam li moo li mu dem xibaar ko kilifa ndakaaru keroog borom ndar merle mer na waaru ila nabi wa jëxtu fi ndakaaru sigran bi xat kub kibal makaaru ñu daal ko yóbbu ci menn mbedd boole ku yëkkuñ yafal muy fàdd mbedd ma noon ya dañu ko kaaraante bisab keroog ruuga la bu gaaraante Cheikh ban banee ba mu tebee jëm si ci moom uutewul ak woroomi laaf amuli buum ba mu ñëwee ba jub ko faf nar meeloo xoojoone fallit fa kanam jibril ku weddi lii yëral ji saawu sa kóor konte xam ne góoga góor mat góor nee na su doon waliyu i fayantoo kon mu alag liin ba xiram ya gantoo nde daan yel gayndeem ga moo rey noon ya muusa labal firawna xotti yoon ya nuuhun labal bañ noon moo leen joxoon kablo la tukal ya ñu ne kooka mag la niroowul ak sëriñ ngeen daa sànq mboolem rijaali moo ci gën di ñu dal teeral Sénégal fa waax ba seex ban ba togguloo ba sambalaax ba ba mu sottalee la tabbi wel du mari naaw moo gën a gaaw ci gaali mel na ne njanaaw bisab keroog lañ ko jalax mu wiy géej naa ko lee nga sanku ngir dangaa léej ban ba ne leen fudul fu yàlla nekkul mbaalum wuute loola daal laa nekkul ñu daal di koy dugal ceewa ma satti mu jëm Konaakiri ci ko ay perki kero la fukk ñaar kiraki gamooram na ji tabbi géej gi rammu waxam musaasiri la tabbee mbeex ma keroog la mottali asiiru neex ma tane defar asmaawu ahlu badri siña samaana ijji jin fil bahri gaaye badra ya naa ko doo saatooti wa innama al ahmaalu bi niyati mawtu la siina kaaba dooni badaloo min mawtu nafsi maana aani jadaloo raaba xani jibril sool haysoo masaayibul buraax illu soomac almashiri mislaajin wa jaat fii lajri wal yumni wa kulli fi tamaat waktub liyal yowma bi jaay ila siim aqiqatul abdu wa bidrudi rajjiim waktub liya sawaaba fii kulli nafas wa naajini min rukooni li najas waktub sawaaba shohra wal jawaari alhaamali waliye tayib daari waktub liya laamaana wa salaaha bilen sirabira bi wal falaa waj almakaatibi taqooma abada maqaamaaji wa jihaadil udaa waj al wa kal haja wa kal bihi min al bawaari waj al manaami kal xiyaami hajra wal taqini dunyan uxran nakra waj al futuuri bii mi la wal taqini bil intibaam bi araam waj al mamaari saayiran wa baatina lii tayyibam abdan sakooran xaatina ilay bayit la daam waxoon fil bahri ba muy defar asmaawu ahlu badri moo tax ku màggali bisab tukkeem ba jihaar nga añ nga umra am nga yool ba waajatan liman bilugin irtadaa wa ujjatan alaa muxaalifan xadaa la daa waxoon ca matlabul fawsayni loolaa waral màggal ga doona may ni déglul ma nettali la yoonu géej ga njëgam yoroo jawaabi ban ba géej ga keroog la doyloo yàlla teg ca Mustapha ñu may ko muy ka haabara sax tanil ajja ilaahi tayawa shahrawal jawaara fii kaayo teew la tudd xaadimu rasool xalifa ni aqdimu bi mustafa man sahruhu kawni xadima mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man yulxuni fi lbahri rawma xurbati fasaadani min al ilaahi xurbati keroog la maqaama ibrahima fi baara maa yoon ba la jël na réewuma keroog la gaal ngay doo ba wàllu tisbaar muy jàpp amadam bu sew dal fay jaar dikk taxaw fa kanamam dal koy laal ban ba fasan jàpp ma dal di xam xaal ba muy masaa madam ba del si laal ko ne tuuti kon mu takk far baal ko gaay babre ñoo ko booleeg der ba lal ko ca ma te demul ca bël ba Cheikh Bamba dal di jàpp julli tisbaar gaay Badar maamuumu lii doy waar keroog la Bamba jëkk a feeñal xar lu baax du baax ba leer baax ban baax moonu ko doon xibaar te duñ ko dooral ku yóbbu gëm ku yóbbu weddi buural tuubaa liman haamana ahlulaay waylun liman ankarahum billaay keroog la ban borom bu baax ilin di loos machine barul lena ba weesu man du loos abdulla kapten bële moo ko teeru bawoo ci angel di lakk tuuru yoor yoor lagaal ga tedd jëm konaakiri bisub di bi ja noon yanaa giri giri ca takkusaan lagaal ga daal di koste dum bu ñu naa tëbub marañ yey konte keroog la ban ba jëkka gis kurmaana ak ti mi ne kurbooy mi ne wi maana mu jal romba karaag waa Cameroun saasaa ndaraal a wàcc gaal ga ne fa ñoom waxtu la fay taxaw milin mu diq ilaa Konaakiri tubaab yi soqi midi la gaal ngay teeri di Grand Bassam juróomi fan lay xam ilaa kar la bisaa foofee la daam wàcci fanaan bisaar wali poste bu lëndëm la sore naag baafari mu delluwaat sa gaal ya jaari lu mee jaar asime jaar ku tënoo jëm daw mee bëbët setee Cheikh ban ba xëy jëm daw mee romb Lagos ca kaw tubaab yee xar mee fiira faransiyam te woowee waxtoo seex ban ba wiite maslaki mal waxtu malekani maaliku inda dawme naxat ka faaneel i daa tasawmi tubaabe ma yàllay gabong ja ñëw ne gay ndik goog dangang i taxa tax mu taxaw suy waaxu te tax ti taxaw lu wii la baaxoo kumaana ngak alkaati ay kumaande xamewu leen ko wax mu teg cawaande gendarmerie ko daaraamal ne gaa daaru ñu ko jébbal ko keroog gouverneur mu ne ko déplacé nañ ma bu fi teer keroog la ban ba yee salaat wajaxtoo lillaahi am ndam ma nga naa xaata tuba bat setee la ko tubaab ba wooloo dal koy dugal saxaar ne buñ ko wóolu juróomi weer laa dese tey ci réew mi nde kon danaa la yor ne man nga yow mi cheikh bambana ko yàlla mooy saa wéttal muhammad rasul mooy saa wattal rawiixu naahu naa kitaabullahi wal mustafa la ban ba wax billaay waaye danaa la boole commandant boo xam ne nit ku ñuul la def na yet duudu ma bay la tudd dëkkoon Sénégal ma nga ca maayoon ba yorol na sunu gaal ñu daldi waññi ban ba di mari naaw mu jàll koo nga bel si ban baa mën naaw Cheikh Bamba dellu tabbi fii safiina gaal ga la gabon soreena ilaa nabi wajaatu fii safiina xablu sana yaxlutu fil madina gaal gaa ga maaba wii ko sefa waaxuma tëddeeg bu yaama ansaaniyam ti daawu nadi bin atidi jumlatama laa wa matadi keroog la ban ba wàcci ma gis bini song yow duudu yor duma foofee la fekk kañu naa bali mu naa ko yaay bali isa iblis mu naa ko may balis habdu waañ la danaa dimbili sa jaam waañ la bale sabab yéreem ya yóbbu loon dinaa ca kër ku ma àndang ba di leen tere duma keroog rootal na ban ba xandi ma seen waa gaal ganaan ba mandi jox ko bay pilim yu ànd lankar boole ki daa ban ba guróom du sankar liee tam wat kart ya bal sa dafa lëggeel ban ba xaama jëy sa keroog la seex ban ba ji seeg duudu ma mbay duudoo nga naa ko ban ba bay du suuru boy seex ban naa ko ndaw du balam saamaan yéema ko buusu duusi géej day baawaan duudoo nga naa ko ban ba yaa pànk waaye sëriñ si yëpp maa leen mu naa ko ndaw du suuru maasam baayam sakantumaa kawaram aseeg maamam duuduma may daldi ne cas kaamil ba téere ba cheikh ban ba yoroon kamaal ba ubbi ko dal ji bashiril munaafiqiin ba ca mujjug laaya xar kanam ba xiin bajjo bërët delloo sëriñ ba téere ba keroog la xam ne ban ba am na martaba keroog la ban ba dellu ubbi téere ba di seen mbirum duuduma mbay ak teeru ba dal ca wala ye ca la bil ca kiifiriin cheikh ban ba jàng ko bu weesu moominiin keroog la yàlla te seen diggante ca alquran yàlla réeb li jëndi duudu mbay daal di saare téere ya di sànni taalib ya di xotti yére ya léeg-léeg mu oolu ko di boole quartier ya ak pinition ya ak madam ya garde ya yii saamu naa ko tey nga suuxa dër bii di sànni lal ba mbaamu lalli der ba wala mu naa ko yaa koyoŋ yaa per bi wala mu ñëw naa ko ma baam merde mos naa di kër bi sotti kom ndox mu def sobeeg sangara buusu gum tuux keroog la ban boolu sii di maabo ne ko wutal ma ndox mu laab ak saabu mooy tukkulóor ba daa commandé poste ba ban baa taxoon ba faatuwul ca peste ba moo ko fa daa rootal di duy ay satalaam di doxay soxlaam di joxantey salaam duudu ma may aaye ko rootal ban ba ngir bon ngaa kañaan nga fii maayoon ba ma nga ko dee ko sowi bis bu nekk ak satalaam nay mar di xiim bu lekk si dee nga ko lépp luñ ma fayati ci sama weer moom laa ko faf di jogati jaro la duudu mere siidi maa boo dal ko feetal moom mooy badal bawaa bu ñu ànd dem layoo ji kër ñu def place duudu ban ba mooy góor mu ñaane dappel waaja ba interdit ñu daal di koy lisaase njool ma perdi ca moo maat na gaje def ba mu dee fu mu tollu dëkke dang dang seex ban ba faf di yónni siidi maa boo mu daal di faf jébbalu def ba bu Cheikh Bamba jàll réew mu ngi maayoon ba waa réew mën a fi indi ban ba yàllay gabon jaa wax mu la mbaate mu la na ngeen xam yi la looloo taxoon Cheikh Bamba maayoon ba juróomi at ba fa yebali zamba bisub talaata la fanaan maayoon ba labbee naa ko yaa di seexu ban ba julli na fa ñaaru rakka ñaan farilan wa rahmatan wa baraka neena keroog jàmmante na ak ahlu badra ñi saafo hante ñëpp palanke fi gawar neena keroog ànd nañoo jibriilo mu war cugo way soom tey jëmbeel u kon salmale na sambalaw be gëmal xar ya xiram yi dañ lay jomal si tuut ñu dellu si munaa ko xoolal xar baaxa man ma feeñal ñu dellu leen dugal saxaar ca yoor yoor bi sub jibéen ñu jàll romb wiir wiir ñu boole leen ñoom ñaar te digg bël ba ñu ne fa cundum fab ci diggu la seen xeram géej ga yaa ñoom dañuy wax ak lu yàlla sàkk jàngal wa in min sey te bul ko sikk kun saaltra bin musbidan bul duusu lu ragal yàlla mi tàngay buusu waa seet bi ani adduhoo a baa ñi nga fi daala mosuma yàlla seetal yi la kenn mosu fee ñëw ngir lëggeel Mustafa kenn mosu fee julli fajar mbaa muy safa nun ñii topp ndigal toppal ndigal te bañ far xiram ya topp dugal keroog liggéey ja ba du baawaan la ko ban ba yaa di ndaanaan keroog maayoon ba jibbul ànd ak ban ba samba bi ya taxallaxa la si inaas la moo min jinne asri doona ma lañu li mu jijja naba ayu dongoom ya ka naku kalira ku moromi haskiinu xalmaa tiiru nuuru tamtiir ñi lay fi daa siyaare wiir wiir cheikh ban baam at maayoon ba kenn waxatul samba ki dem ba ban ba la sambalaw ba mu xawa daa cheikh ban baam ki jinne mu waay daa ñu naa ko yaay imaamu awliyaayi waxut boo xitaabin lil asfiyaayi wa xaadimun li xayril anbiyaayi wa anta waarisun li sii li waaye keroog la seex bamba fanaan banaana del si konaa kiri idrus quraan ba mu xëyee di wéy la xuus tëbal borom ba fa booma sanni noon ya bal ba man sa nani xal xadimal mustafa fay nani aqdimu bi mustafa man saahu كوني قديم مصطفى فهمني أقديم بمصطفى من يلقني في البحر روم غربتي فسادني من الإله غربتي keroog la faa bu mag ba dal di kab la borom tukkal naa ko sëriñ bu mag la bokkee wul ak sëriñ si ngeen daa sànq mboolem rijaali moo ci gën de pànk ban ba ne leen duma ñi ngeen daa sànq wallaahi ab dërëm du wéy cib tànk waxii la rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin qiimatan kaw bin ñu woolu forom ngir jaaxle ñëw ne delloo leen ko mbaadu nu baaxle leeram ji war na géej ji dem ba dem sow ànd naa ci kuy fenku leeram ji sar naa samaaw ba jabaroot sar na ci suuf dambe na mulki malakoot nuurul jalaali jox na koy jalaala nuurul jamaali wan na koy jamaala wa nuuru dafin yatfaxul mahroma wa nuuru jalbin yajlabul marhuwama keroog la la bee di waar si en faab yo naa wilaayo keroog la fóori lab yëpp booloo jaxaat xiram yo di ko ñaan muulu ñaa ko yenkat di xëbal di nattu ñaa ko meb gànnaaye ñaa mattu bisab keroog lañ ko ba max yeer ma daldi ko suul ne gaay Ibrahima daldi ko marmaral di ree saaga bañ dellu si fekk daam nook quartier booloor ko daam di julli gaay badar dar ko leer yi jolli keroog la way yaanaaru kooni barda way inna nii usni fasaara farda cheikh ban borom bu leen fa wiy keroog la tàggoo ki tooki bal waa saqaala seytaane indagal waa kaw ni man kafaanil bal waa tubaabee jàllale ko yóbbu baafali nee na keroog fekku fa fépp fulfuli fala waree keroog amul muurum koor ju leen gëwét geneen góor uroo fi xaddaf la amanta sakka la ban def moori koor xat sakka ila nabi wajahtu inda baafali xablu bi ma bi anaara maafari muy brasili jaari santame fala nuyoog saamoodi gaaya naa ko me keroog la dem ba in en yoog saamoodi ànd ak baraan siise ne lux doo di siyaare nañ seex ban ba no seen ruuya jébbal ko ban ba boole koog seen jooyo saamoodi jébbal ko keroog doomam jo ahmadu saamoodi la ak ndeyam ja saranke mooy ndeyam ja gis na ban ba seen xabru wër maayoon ba seex ban ba romb fa wi li mbër keroog la way addaa iqul falaa yi fala tabaskee moomaat lil hiidi roos was kuroo lawan saa wajahtu waj iya tegal saa xur bi lawee keroog laq na xayra xur bi keroog jox nañ ko mboolem yooli aji umra jaari kër rasool nafa ani naafi u fii wali bi maa bi yax bi wali keroog laway wasilatu ruboohi fi daaxiri askri li nu sooyi jëf naa am bi nam fa daaru salaam téere borom gaawaan ba jox ko salaam foofee la ban ba jóge di di anta lem taalifoon ca ak at muy sant booleeg lala weñ ba rasuulu laayi toogoon mu barkeeloo ko doona laayi lal baa nga woon gaawaan ba sun maam anta faatooñu teg ko ca mu mel ne jant yóbbu ko deqale fa maamoor anta robaale ko lal booba suuye anta déglul ma wax la bamba oo li mbër ci waxi mbër lii ma wax du demale dellu Brésil jaari Fuluba jaari Gabon ba woon foofa Kutuba ñu dellu yóbbu ko mu romb Matadi jaar Kintama romb fa setadi mu dellu wëlbatiku jaari ñuuli njuuma yaa ban ba yaa juuli foofee ban ba defee ay makkaati bi yoo ma sawil kataay bi na ca yoo du feeñ ci dunyaa ngir booti yàlla yamu lamboog may ya soo ko ji saawu sa maalam ya jus ibraasu haa lañu fa jóor foofee la yeesalaate woon mu waayi boo jigéenu huurul hiinu ñëw a kaatibu jigéenu huurul hiinu wal wildaanu ñoo ko fa daa jooru kasaari luwaanu soo ko gëmul yëral ma tarjumaan ja ba la ban ba wax nga xam saa waaja fekk na seex ban ba defoon na jàkk fa pegg quartier ga mu jublu makka su quartier gay liit ban ba daldi nodd ñii maañ mu kabar noon ba fab ko gedd capitaine ba ñëw ne ban ba jàkka xew fi bul nu tànqal sa jullikaay bi xeju fi karje ga ko ñëw te saare jàkka ja njool makka ñu fa ne ko am nga maxraja njool makka won na ko fa ay ajaay boo may ko ndigal mu taalifaat muhaybu ba mu bindee salli banaa wa sallim njool makka tontul ko alal mukallim jibril tegtal ko wadru yaxsim buur yàlla tampeel ko jumaay boppam danga tabax yaari jumaa ci réew ma tele nga daldi dellu yeesal kéew ma danga tabax jumaa juri fa njurbel kenn du ko guddi kenn ko julliin ramal danga tabax jumaa juri fa tuuba tele nga dem daaru salaam ak tuuba wajal binaahiya binaa a nuuri labaa ma xoon bam la ata dem bu hoori wax liman banaw banaa ahaari fi wax fir liman amara um bihi jamii wali jamiihi man ahaanu um halaa binaa la sii bi falli kaxtalaa ñu folli capitaine ba yebal ko daw mee quartier ga ndak moom tëdduutuñ armée tubaab ya delloo ban fii kab la bisa gannaaw bu capitaine ba demee xa bisa asaba anni law fi grand bassin xablu mubaarisi wa anni xal basa foofa la xuuse marajal bahrayni yaltaqiyaani ngir feguy haari ni foofee la naa raqiibu ak atiidu na ngeen ma seere yéena doy sahiidu naa kutubi ma an wa kaatibaani yéenay samay seere kasaa bahraani déglu ma wax la waxi daam ci saa'ir lañ ko defal ca géej fil jasaayiri gannaaw juróomi at ya fi konaakiri ak bahramaayon ba bilaa munaakiri foofee la mottalee muxaddimaat ya فوقها من قراءته ولم الدلائل الخيرات مقدمات صلوات الله على رسول الله دون الله مسيب كوجلي كغير الخلق في ساهر وباطن بالأقي ديالنا يلا بغير ذكي كو تنخرط بك مجوك ترسكي foofee la tàggook yoo bi nafsi daane fa iblis bi dooni leb si buur yàlla fóot na ko fa tootam baatin naal ko ba labbali ko far ko may kun yaquudu lii kon fa yakunu maa oy walay sayan hoon ya seytaanun marit foofa la tudde xaadimu rasool tudd fa abdalaay bilu sool juróomi at ya cala mel na jant sirtu daanaka sante doy na cant ban baa ko wax jant sagul ak baada du ko tree palamtu ban baay waada ustul mawaiba la duniyaati wa innama lahmaalo bi niyati taalif na foofee kii wedam loo yomal xiyaam tubaab yaa keroog la tàggoog mufrikiinaat mufrikaat keroog barakaat keroog la boole dambe mulkeeg malakoot keroog la atte kii yàlla jabaroot keroog la am yoolab mu jaayi diina ña doon jihaaral Mustafa ngir diina keroog la boole sikri saakiriina dellooti boole sukru saakiriina keroog la am nuurul isaanul arabi fawxa ña nampoon seen isaawul arabi keroog la am barakatal qur'aani wal hulmu bam di xutbu bi diwaani barakatal qur'aan wal huloomi waxaadiyum noha ilaa tahlimi buur yàlla may na ko fa may yoo xam ne sañi fu koo biral bi xëyri may ni nde kon ñu di ngat ko kon ñu ko weddi waaye yàlla ya cee ko keroog la weer yeeg bisi ak saahaati soppi koy jëmadi xar aadaati di ko bégal tenaa ko noo lay seere yowmal xiyaamati li lee kabiire keroog la ban ba way ca boobi e téere yi lay bay jommal na ma rasulullahi xaadali salaa kama kafaani kulla saxsin salaa awaytu bimtidaayi salaatu man xadamaho alayhi sabqan bi laman man sakka fi saalika fal yujarribi wa man yujarrib ba abi yaqaru bi man amani bi soo abaa billarar dunyan wa uxran laa yufaariqu sarar duuna rasulallaahi jinnun wa basar wa malakun wali yuxallidul basar muhammadan sala alaylahu fi lhaali wa sahbi wa man wallahu abaniyallahu bima yasuru bi jaayi wa dara la adru muhammadan sala alayhi bi salaaman xaadali bi jaayi xayra kalaam matilawo fi lbahri rabba kulli wa sharmanan jaalakasran xulli doonam na abdallah jumla talla alay taslimin jamilin keroog la jàpp booti giir ya boole bolum defanteeg yàlla am xabool tawaytu fii sirri tariixal xawmi waxtanti daahihi bi xëyri lawmi keroog la jaay na am suukaras nasraani ak araamal yu dagan soodaani nit ak juróom ñett la ci mu jaayante jëndey karaamaat filaala soo xam ne xamee ful booti yowmal xiyaam lay xam li biir yu xoot ya keroog la am booti xalilu laayi matal li mu attey kalimi laayi moo di samaan hijje jin taarix ba yàlla ko mar ab ak keroog la weexal sunna toral soole njool makka yor may ko xëy rasooli gannaaw ba lañ ko fi kabla bisa mu jaari bay fali illaa gara mbasa moom fa yetti at lëmbaajir yi yow man attuyaag baraaya ànd ak mboor ma ban ba nga naa xayru xuruuji ruuhi dañ naa ko foofa moo rocci ruuhi gannaaw ba yàlla may ko foofee maxraja waar yow ma jibbalu ci moom fa faraja keroog la gàddaa fa ñoom ne meŋ ndekete yéeg na mu ne melas fekk fa kër gu neex a dugge xalwa mu génne leen jël kër ga doy na xar wa haajartoo min dooriyo wal bunyaani li xidmatil muxtaar lil jinaani wa man yuhaajir fi sabilillahi yajit la yàlla wax bi doona laaye kabla bisaa la ban ba daanee mu daldi jébbalu ci moom te nag ab seex la woon foofee tabax na jàkkariil maa nga koy ay na